mu dese ma lan sept mois am benn waay bu ma may quarante nag mooy trente nag yi ma amoon mu mat nisaab quarante nag yi ñu ma may bokkul ak moom mooy lan jógewul ci ñoom comme cas njëkk bi premier cas bi ñu gisoon bokkuñu bii moom leneen la lu ñu ma may mais bokk li ma am alal ji ma yor benn la trente nag laa amoon cinq mois jàll ci mu dese ma sept mois am ku ma may nag léegi laaj bi mooy est-ce que dañ ce que dañuy jël trente nag yi mi amagul cinq mois hein fusionné leen ak quarante nag yi ñu ma may loolu mooy lan bu ñu leen boolee est-ce que dañ leen di jël yi boole leen leen boolee bu boobaa mooy boole bi lan lay lan est-ce que dama naan quarante dama leen di plus ci trente yële léegi sept mois yi ma dese ñoom ñépp soixante-dix yi ndax quarante plus trente muy soixante-dix soixante-dix yépp laay génnee doo seen zakat bi yi amoon cinq mois yi ma yoroon man tama moomal ko sama bopp sept mois yi ci des bu matee dama ciy boole waale zakatu yii nii dama la quarante yi ma may waaw wala déet loolu mooy laaj bi foog naa exemple yi kon leer na gis nañ ci wàllu alal gis nañ ci wàllu li nga xam ne mooy jur gi yi nga xam ne day am xawalaanul xawli day am date léegi laaj bi mooy troisième cas bii ci almaalul mustafaad mooy alal ji may yor moomal ko sama bopp ak alal ju bees ji ñëw yokku ci ñoo yem même type la waaw léegi lan mooy àttee loolu est-ce que dañ leen di boole nga xam ne kon date d'anniversaire bu njëkk bi ma fi njëkkoon a yor bii day ñëw rajouté wu ci rek wala boog 40 yu bees yi ci wàllu nag yi ñoom dama naan déedéet comme que mat nañ nisaab ndax 30 nag mooy nisaab nisaabu nag yi ma ne à partir de 30 comme weer wi ma ko jot weer woowu laa koy utal moom laay commencer di ko konteel ba weer woowu ñëwaat ca at ma ca tegu loolu mooy laaj bi. mooy troisième suñu troisième kaa ci almaalul mustafaad loolu nag <clears throat> bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute divisé wu ci en deux wax yu mag bu njëkk bi <clears throat> mooy waxu al ahnaaf muy xanafi yi <clears throat> rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne bien sûr dañ koy dañ koy dañ leen di fusionner kay trente nag nga amoon bu dee exemple nag yi buñ ci génnagul ba léegi hein <coughs> yow danga nga amoon trente nag ah ma ne la waaw loolu la woon de nga ne ma léegi lu ci yokk ma ne la après mu yokk ci ñu may ma quarante ñu ne la quarante yooyu ñu la may maadaama même bi la même façon alal bi la mooy ay nag la ñii di nag da nga leen di fusionner waaw boo leen fusionner nag comme amoon nga cinq mois yu jàlloon quarante yi ñoom bu sept mois wu cinq yële jotee ñoom ñépp la boole génne leen zakat <coughs> loolu mooy wax bu njëkk bi te mooy madhabu al imaam abu xanifa alayhi ridwaanullah <coughs> ah. beneen wax bi mooy wax waa jumhur minal maalikiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila wal xanaabila ak xanaabila yi muy ngiiru al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal raxmatullaahi alal jamii léegi nag. Ah, lii nii ana mooy euh, boo seetloo ku nekk li mu wax parce que xanafiya euh, yi ñoom dañu dem seen seen usulu madhab ak seen logique bi ñu am parce que ñoom ci xawalaanul xawli foog naa dugg ñoon ci détail boobu que ne xanafiya yi ñoom xawalaanul xawli ñoom ak waa jumhur am na benn wuute bu ndaw mooy d'accord nañ xawalaanul xawli mais le fait mooy comme li ñu wax ne muharram ngay xaar mooy mbir mi fokk mu mat nisaab <coughs> waaw mooy alal yi bu ma yoroon loo xam ne mat na ishruna dinaara mooy nisaabu al bi muy quatre vingt xam nga waa jumhur ñoom pour ñoom bu dee ramadan laa ko am <coughs> il faut mu daw ba ramadan bii ñëwaat nisab bi ba mu ko matee ci laay commencé compter alors que Hanafiya yi ñoom du loolu mooy alal yee ngi fi baax na da ngay commencé compter même bu dee masul nisab mais dañuy xool ca fin ba tamit mooy bu bu bu weer woowu di ñëwaat est-ce que alal ji nga fi bàyyi woon mat na nisab waaw wala déet mooy ñoom xawalaanul xawli yi mooy benn ci extrémité yi <coughs> waaw ñoom Euh, obligé wuñ que ne il faut alal bi mat un an <clears throat> boo xam ne ci lay mat nisaab ba nisaab ba ba at ma jeex no foofu lañ amee ab différence ak waa jumhur loolu moo tax ñoom c'est normal <clears throat> c'est normal que c'est normal moo tax ñoom c'est normal que ne alal ju mel nii <clears throat> dañ ko ci fusionner que ça soit xaalis la hein bu ma amee salaire boo xamante ni nii hein wala ma am loo xam ne dama koo denc lu luñ ma may wala alal joo xamante ne nii man dama koo yoroon comme suñu exemple biñ jël sànq ba léegi mooy nisaab bi mooy bu ñu jëlee ne nisaab hein 1000 euros la exemple kese la hein exemple kese lañ joxe léegi mooy <clears throat> Euh, ñoom pour ñoom bu ma yoroon par exemple huit cent euros denc ko ci mois muharram ma yor huit cent euro yu ma denc mooy masal wu ma nisab mais balaa muharram bi ñëw ma am fi alal yoo xam ne mën naa koo plus bu ma ko booleeg loolu day mat nisab ñoom dañ naan danga koy danga koy génneel zakat te noo koy génne mooy ci anniversaire huit cent euros ya nga yoroon alors que nag waa jumhur dañ ne ah, ah, ah, ah nous ne sommes pas ñun mënuñoo d'accord ci affaire boobu ndax xadiis bi waxaala alayha al xawl xadiis ali bin abi taalib radiyallahu anhu teñ gisoon ko waaw wa qad abu daawud wa tirmidi wa maaja ak sëriñu al abu daawud al imaamu ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jami ñoom moo tax ñoom affaire bi loolu la waaw boo amee beneen alal bu niroog alal gi nga yor danga leen di fusionner te booy prendre en compte mooy anniversaire alal gi nga njëkkoon a yor ngay ngay ngay prendre en compte waa jumhur nag ni mukk min almalikiyati walshaafiiyati walxanabila eh, sauf que sauf que mooy ci ñu ngi ci or ak xaalis <coughs> tiruwaaru or ak xaalis rek ne ci lañu ne non mooy bu dee maalikiyee yéeg ñoom ñi mooy waa deuxième wax bi exemple bi ñu joxe bu ma amee loo xam ne nisaab la alal joo xam ne mat na la seuil imposable comme buñ exemple 1000 euros bi ñu waxoon man ma amoon 2000 euros wala 1500 euros yoo xam ne maa ngi ko denc mois Chaabane ñu dem ba. zul qida wala zul xijja wala sax ca rabiu thani ñu daal di may may walla ma hérité alal yoo xamante ne nii cinq mille euros ñoom dañ na la cinq mille euros yooyu doo ko plus ak sa mille cinq cent ya nga yoroon déedéet nooy def ñu ne danga koy utal atam boppam at mu bees ndax lan wa xaala alayha alxawl la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci xadiis bi nga tudd léegi bu seydina ali bin abi taalib radiyallahu noonu xadiisu mawlaana ibnu umar te mu ngi ci sunanu al imaam at-tirmidi bi nag moo gën a dëgër que ne ci seydina ibnu umar la yemoon mu ne man istafaada maalan fala zakata alayhi xatta yaxuula alayhi alxawlu inda rabbe seydna wa mawlaana bnu umar mu ne te wax ji mu ngi ci muwatta tamit bu al imaamu maalik ibn anas imaamu daaril hijrati radiyallahu an iljamii mawlaana bnu umar mu ne man istafaada maala képp koo xam ne danga am alal fala zakata mooy ku am alal joo war jariñoo fala zakata alayhi zakat du ci war xatta yaxuula alayhi alxawlu inda rabbi fekk at mi ñëwaatul mooy date ñëwaatul fekk loolu amul rek mooy kenn du ci génne zakat léegi nag sauf que maliki yi maaliki précision ñoom dañu ne affaire bii nii ñun nag ànd nañu ak waa jumhur ci kaw nii mooy dans l'ensemble ñoo ànd ak moom mais am na ay jaaru exception yu ñuy def ci lii ñu ne ba mu des bu dee ne comme yow exemple nag yi nga joxe sànq exemple nag yi nga joxe sànq wala même manoon na nekk xar à condition que loolu noonu di ci yokk mu bañ a nekk lu jóge ci ñoom mooy lan xam nga waxoon naa la fan yee bi ñuy wax euh, chartu xawalaanul xawl condition boobu nga xam ne mooy date d'anniversaire manu la ñàkk ci yenn alal yi du lépp parce que li jëm ci mbay mi soxlawu ko waaw mbay mi soxlawul date d'anniversaire euh, ñoom ñii maaliki yi dañu ne rahmatullah alayhim suuf ñun d'accord nañu waa jumhuur de waaye ba mu des ba mu des këne loolu loolu ci yokk jógewul ci ci xar yooyu wala nag yooyu mooy lan mooy bu dee ñoom dañoo jur nag ah loolu beneen affaire la mooy yow sa cinq mois yi nga waxoon ñoo jote jàll bu doon ci muharram la woon cinq mois dem même douze mois dem non douze mois yi benn mois des ci kon mooy ñu nekk ci zul xijja xar yi jurandoo ñu jur ñu jur même bu doon trente xar nga amoon xam nga matoon ni sax ci muharram mais balaa date d'anniversaire boobu di ñëw sa xar yi jur même bu dee un mois ci des wala ñi daari jour a ci des xar yi jurandoo jur loo xam ne day tax mu mat quarante xar yi bu boobaa nag dañ koy fusionné mooy xar yooy juddu dañ leen di booleek seen yaay yi ak seen cosaan yi te loolu wax la boo xam ne tamit bu ñu jëlee ci al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mais waxu bi wute na ak lii moom fi muy d'accord ñu mën leen a mooy bu dee ne seen yaay yi. mooy xar yooyu ngay wax nañ jël exemple xar yooyu man ma amoon ci trente-cinq xar hein xam nga maalikee yi dañ ne la bu dee trente-cinq xar nga am ci muharram nga ñëw ba dul xijja mooy un mois la dese mooy bu mois bi jeex muharram di dugg muy date d'anniversaire am sa xar yi jur cinq xar yu ci yokk bu boobaa dañ leen di fusionner ak xar yi fi newoon bu ko defee lan mooy xew ah léegi nga génn ci zakat parce que li ñuy prendre en compte mooy xar yi fi newoon même bu dee ne trente cinq lañ woon ndax lan xar yi judd ci ñoom lañ jot alors que al imam ash-Shafi'i fi sew sew bi am ci diggante wax bu waxam ak waxu Maliki yi nii rahmatullah alayhi mooy ne. à condition que ne ñoom ba ñuy juddu xar yooyu mu bañoon a nekk ne 35 la mooy exemple yow bi nga joxe léegi ñun bu dee ñun Shafi'i yi bi du dox parce que la parce que matul woon nisaab fi mu doon doxe mooy bu doon 40 xar laa am ca Muharram ma ñëw ba Dul Hijja mooy un mois ci des bu mois bi jeex may dugg ci Muharram weeru Tamxarit xar yooyu jur 5 xar waaw kay bu boobaa ñu ne dañ ko ciy fusionner mais parce que. seen cosaan dafa mat nisaab dafa mat nisaab ba nga xam ne ci la at miy jot moo tax ñu man leen a fusionner mais bu doon matuloon nisaab comme 35 nga joxe du dox loolu mooy bu lu sew li am ci loolu ak tamit urudu tijaara waaw urudu tijaara urudu tijaara maalikee yi tamit dañ cee def exception kene mbir mi c'est pas xawalaanul xawli de mooy bu may def inventaire en tant que boutiquier en tant que grand commerçant di compter bu sama mois ba ma ubbi woon commencé woon bu may compter ni may def damay boole damay def inventaire boutique bi boole koog yeneen alal yi ma am mooy bénéfice yi xam nga loolu gisoon nañ ko ci lan ci kaa njëkk bi bénéfice bi jóge ci tijaara lool mooy cosaanam dañ ko ciy boole mais xam nga waa waa ju mooy wax boobu dañ ko ciy boole boobu mooy bu dee mat na nisaab waaw mooy day mat nisaab bu dee matul bu dee dañ ko ci boolee moom lañ ba ba bénéfice bi ñëwee bañ ko ci boolee matul nisaab loolu taxul ñuy wax mais Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom alal jooju noonu ñoom exception lañ ci def mooy li nga xam ne mooy euh, bénéfice bi boobu it jarul muy mat nisaab dañ koy boole inventaire bi nga def la nga yor ci say compte la nga yor chèque yi nga yor at li nga yor ci say condamné say waxadeeg yooyu yépp ngay boole hein ngay boole comme niñ ko waxe woon ci kaabu njëkk bi kon ci gàttal ñetti kaayaa ngi ci maalul mustafaad léegi récapitulons récapitulons mooy la mooy kon kaabu njëkk cas bu njëkk premier cas mooy ne alal ji ma am alal ji ci yokk alal ji yokk ñëw ci man ci alal ji ma yoroon lu jóge commerçant la mooy lu maalikee doon mujjee wax ni hein ma yor sama commerce mu faire des bénéfices mu faire des bénéfices loolu simple na dañ leen di boole te bu boobaa bu ñu leen di boole cosaanu alal du njëkk ji lañuy xool waaw mooy atam lañuy mooy bi bi ñëw nii dañ ko ciy boole rek man mooy exemple yi waxoon sànk rek bu ma amee nisaab fekk ma amoon nisaab alal jii jóge ci alal jii dama koy plus ci moom bu may génnee zakat nisaabu bu njëkk bi ci laay génnaale alal jii di dóor ndax ñoo bokk loolu mooy premier cas bi ñu gis deuxième cas mooy ne alal ji ma amaat bokkul ak alal ji nga xam ne moom laa yoroon loolu kenn du leen boole moom day am date d'anniversaire boppam day am date d'anniversaire boppam deuxième cas kenn du leen boole parce que alal ji ma nga xam ne moom laa am ak alal jiñ ma jox wala ji yokk ci man loolu wute nag alal ji ma yoroon troisième cas bi te mooy biñ jóge nii mooy alal ji ma yor moom ak alal ji nga xam ne moom moo yokku si ñoo yem sauf que jógewul ci moom loolu wax nañ la ñaari wax yi ci am mazhabu alxanafiya rahmatullahi alayhim mooy dañ leen di fusionné madhabu jumhur mooy kenn du leen fusionné ci teqantal bi ñu la wax ci maaliki yi ak lenn ci waxu al imaam ash léegi nag bu ñu paree ci récapitulatif bi mu des tatbiq bi application léegi mu des application mooy yiñ doon wax <coughs> li jëm ci hein intéressement prime yi bonus yi ak participation ñooñu ananan lay demee mooy fii sax laa waroon na yeen bàyyi ngeen ngeen xool rek bu nekk fu ngeen koy dugal waaw mu nekk benn tamrin kay waaw exercice exercice à la maison mais léegi kon participation léegi nag ah, participation ni nga xam ne noonu la ko waa service public mooy surtout gouvernement bi hein France ni ñu ko ni ñu ko définir dañ ne participation ab dispositif la mooy ab mbir la mu ñu teg moo xam ne liñ ci jublu mooy distribuer une partie mooy benn wàll ci bénéfice entreprise yi ñan lañ koy distribuer salariés yi loolu nag moo participation dafa obligatoire ci yenn entreprise yi du ci yëpp salarié bi day jotu prime boo xam ne montant bi day dépendre ci règle yoo xam ne dañ koo fixé woon ak i condition wam yoo xam ne ci lañ ne ci yii lañu koy joxee ñu ne salarié bi mën naa laaj ñu jox ko le verse le salarié peut de, peut demander versement immédiat des sommes salarié bi mën naa laaj ne sama somme yi ma fi am ci xaalis daal ci ci participation man ngeen ma ko jox hein à défaut mooy bu ko defut elles sont indisponibles pendant cinq ans waaw léegi nag bu ko deful à défaut mooy bés bu ko demandé wul ci daar daar teel koo demandé mooy dafa am dele bu ñu teg boo xam ne bu ko délai bi weesoo te waa ji demande pa bi demandé wul son bu li nga xam ne moom lañ ko war a jox te mu moom ko nga xam ne moo ko moomal boppam ci participation yi dañ koy placer dañ koy bloquer fenn muy lan. yi nga xam ne dañ koy ay placement lay doon léegi lii nii bala ñoo jàll ci ñoomin ñi ci des mais lii moom fan lay dugg hein fan lay dugg fan lay dugg dañ naan la xoole dinañ wax bi après ñu joxe exemple man euh, le salarié nan lay génnee zakaatam ci le salarié xam nga yi salarié lañu waroon njëkk ñëw ndax lii mooy salarié la hein mooy le salarié ak ki nga xam ne profession libérale la nekk comme le toubib le médecin l'avocat le cabinet consulte ak ñu mel noonu ak prestataire de service ak ki nga xam ne moom uberman la waaw moom loolu dinañ ci ñëw ñooñ lan la génnee seen zakat amaana ñooñ sax la ñu a njëkkee door a wax ñoomin participation ñoomin bonus ak ñoomin intéressement léegi ba léegi ñu ngi ci suñu tiroir numéro al-dhahab wal ak al-umulaat wan-nuqud muy tiroir bu njëkk bi wax ci or xaalis ak suñu monnaie yi ñu yor hein yii ñoomin doroo ki yeena ki dalasee ki ñoomin franc CFA ak ñoomin rouble léegi participation kon bala ñoo wax participation may ma ñu wax salaire ba pare après ñu ñëw ci moom mii comme que lu yokk ci salaire bi la nu muy demee mooy le salarié le salarié moom nan lay zakaate dañ naan la téyel exemple bi ñu waxoon sànq ba léegi en guise d'exemple keese la keroog jataay bee weesu waxoon nañ la nisaabu li nga xam ne mooy suñu monnaie yi mon mooy seuil imposable bi ku denc loolu at ba at ci atum jullit lañ lay wax kooku daf cee war a génne zakat téeméer yu ne ñaar ak genn wàll millionnaire vingt-cinq léegi mais en guise d'exemple nan la ñuy génnee zakaatu salaire monsieur ami Moodu Njaay mii de ab salarié la ci firmu sàngam lay liggéeyee walla daal ci boîte sàngam wala professeur la d'université wala professeur de collège wala de lycée wala primaire wala menuisier la boo xam ne moom salarié la dañ koy fay ébéniste la yooyu la ne ainsi de suite mécanicien la ak nu mu man di demee ñu ne waa ji am na salaire lan 2000 euros par mois ah nañ jël exemple euro bi rek buñ ne euro bi jeex na léegi yow fa nga nekk euh, Canada nga ne mooy exemple dollar canadien bi rek South Africa nga ne mooy exemple xaalis su ñooñu rek Sénégal nga ne mooy CFA bi ñun moom ñoo euro bi daanaka fu euro bi sëqatee ñun wadd dee nañu bu yàgg ndax ñoo liyee comme niñ la waxoon ca rappel historique léegi kon Moodu Njaay mii di am 2000 euros par mois nan lañuy compter zakaatam bu ñu teniree en compte ne nisaab bi mooy 1000 euros nan lay def dañ naan la Moodu Njaay moom ni muy def lenn la mooy 2000 euros yooyu par mois kenn du ko ne am nga 2000 euros kon par mois tey acca kon yow Moodu Njaay commencer compter nag ndax matal nga nisaab dañ naan déedéet parce que conditions yi ñu doon wax loolu lay jariñ mooy ana est-ce que remplir nañ conditions yi imaginons exemple Moodu Njaay 2000 euros yi am na ci location moom fi mu dëkk moomu ko da koy louer 600 lay fay par mois mu génne ko ci deux mille euros yi lu koy dese du mille quatre cents mille quatre cents ah xam nga kooku mil quatre cents ko dese mille quatre cents yi mu tombook hiver bu metti température yi bese lool mu am facture GDF bi dañuy wax ku ne Europe pour l'instant hein mu war a fay deux cents euros de facture gaz électricité yooyu yëpp ñëw mooy yooyu yëpp di ci génn parce que man la ñàkk ndax lan suñu boroom dane yasaluunaka maza yunfiquuna qulil afwa qulil afwa nee na yow yonent bi alayhi salaatu wasallam yasalunaka ñoom jaam yi de dinañ la laaj maada yunfiquuna ana lan la ñuy dépenser qul wax leen ni ngeen di dépenser al afu mooy li des ginnaaw ba nga xam ne li manu la ñàkk ci seenu dund ba ngeen ko fajee ba pare la des ci loolu ngeen di génne zakat kon manuñu ñëw te ci ngeen di saraxe manuñu ñëw koo xam ne ses besoins primaires manu ko satisfaire ñu ne ko génneel zakat loolu loolu amul sens tuxadu min aghniyaihim wa turaddu yonent mi alayhi salaatu salaam dane woon alal ji yow Seydina Mu'aaz boo demee ci waa Yaman wax leen ne bokk na ci buñ la gëmeelee shahaadatayni yooyu yépp ah nee leen ak julli ñu nangu julli xamal leen ne seen borom moo farataal ci ñoom sadaqatan zakat joo xam ne tuxadu des koy jël min aghniyaihim di ko jële ci seen way woomal yi wa turaddu ñu koy delloo ala fuqaraihim ci seen way ñàkk kon mooy amul sens nga ñëw koo xam ne kii nga naan ko parce que am na 2000 euros par mois moo tax affaire bi du loolu duwaa ji dañuy xool salaire bi muy am mais salaire bi muy am moom bu ci fajee soxlaam bi manu la ñàkk lan moo ci des bam en tout cas génnee dépense am yépp ah waa ji mu gis ne def course yi comme que fayeen la foog mu jënd daanaka ñaari saaku ceeb ndax foog muy ceeb euh, tey soos léegi euh, ba mu defee lépp daal ci 2000 euros yi finalement li ko ci dese mooy 300 euros mu daal di koy denc dañ naan mu tombeek lan muharram ne ah muharram de kon ci nga amee woon denc 300 euros mois bi ci tegu. deux mille euros yi salaire ba waddati mais nag cette fois-ci dépensewul comme bële ndax facture GDF yi bu dee da def par deux mois te tamit du mooy par deux mois la bi mu defaatee génn yi mu nga xam ne moom lay dundee yépp ak ñi muy dundal affaire bi de sept cent euros ñu jël sept cent yi plus ko trois cent yi muy lan mille ñu ne ah. ah kon yow matal nga nisaab kañ na kon matal weeru ga mu ga weeru màggal muy safar léegi nag ñu ne la à partir de safar ci ngay commencer compter ndax ci nga mataloon nisaab léegi nag yeneen mois yi ñëw lu ci yokk rek ba ba safar ñëwaat ca at ma ca tegu la fa nekk nag nga génn boo ñëwee xool mu des lu bu loo xam ne mat na nisaab wala mu ëpp ko loolu day génne zakat boo ñëwee nag fekk am na yu fi xew yu tax utiliser nga xale xaalis bi matatu ko bu boobaa du génne li nga xamante ne mooy zakat loolu nag mooy kon salarié bi mën na am benn tableau Excel wala yow bu dee xamoo luy tableau Excel jëlal sa kay sa kaye def sa benn tableau waaw te wax naa la mois yooyu bu fi wax janvier février mars avril mai juin juillet août de mukku safar non muharram safar rabiul awwali rabiul thani jumaadal ula jumaadal thaniya foofu ngay jël di dem moo tax yooyu nag boo xamul boo xamul weeri woro weeru jullit yi nan ngay defe loolu ah mooy danga leen di xam ut sa calendrier kañ la mat ngay la nga ciy teg weer wu ne bu dee par weer ngay am looy teg looy denc nga ne ah plus mooy weer wi lii fi ne weer wi lii fi ne boo gisee weer wam mate nisaab nag boobu ngay commencer di compter bu ko fi fekkaatee nisaab boobu ak lu ko ëpp bu boobaa nga génn ci zakat bu ko ci fekkul doo ci génne zakat foog naa loolu simple na pour le salarié nga ne ma la profession libérale le libéralisation de la société kon gis nañ salarié bi nga xam ne liggéeykat bi nga xam ne dañ koo tënk dañ koo taqyid dañ koo taqyid nag li ma ci jublu mooy dafa patron ci humeur patron bi lay topp ngir doxal entreprise bi mais bu ko fi patron bi naree fontoon nag mën a ko hé sëb liggéeya ngoo pas humeur di di jaay nit ñi ne yaay seen malaakaak yooyu mukku lool ko am fulla ab salaire du la jaral ñu lay wax yenn yi walla di la jéem a ka fontoo wala di la yàpp ci sa wàllu diine nga ne ko fi hé sab liggéey boog li ma ci jublu mooy koo xam ne moom du moom mooy patron boppam waaw léegi nag quant à waa ji nga xam ne prestataire de service la hein moom dafa yor ay service am lay proposer nit ñi waaw bu kiiwee nga wax ko ngeen d'accord mu attaquer chantier bi dóor mu jeex wala mu def lii aywa ngeen budgétiser ngeen wax ni lii la wala forfait la kii dóor mu jox ñu fay ko monsieur le tabib monsieur le toubib di la le le le le médecin le cabinet d'avocat médecin bi ay chèque lay or moom li muy def day def ay tournée léeg-léeg bu dee médecin yi wër wala ñi nga xamante ne cabinet lañ yor mooy ci consultation yi ak yooyu ak acte yi s'il est payé en acte wala par acte wala li nga xamante ne nii mooy hein rendez-vous yeeg yooyu yépp muy daja bu boobaa di muy def soit par semaine lay def comptabiliser lay def comptabilité bi wala par mois imaginez par mois la koy def bu boobaa ni muy def mooy chèque yi yi nga xam ne moom la recevoir hein moo xam jot na leen dugal ci compte bi wala déet yooyu yëpp fokk mu am trace de toute simple na léegi moom bu dee ko am banque moom simple na boo demee sa relevé bancaire lay retracer la nga fa def waaw yi nga xam ne mooy yi nga placé yi nga yi nga yi nga yi nga yi nga chèque yi nga dugal chèque yi nga retiré sa carte bleue lañ ca xëccëg lañ ca la lépp virement yeeg lépp day teew waaw moo tax dafa laaj vigilance coono boog nag foog mu ci ndax maa laa yuti maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib lépp loo xam ne li war du mat loolul à travers loolu mooy il faut waajoo loolu dafay war nit ci def ko waaw léegi dañ defee loolu lépp hein dajale recensé yépp te bu boobaa mooy chèque yeeg yi nga xam ne en espèce la ko joxe yépp lay boole mu def recensé def lépp génn ci moom yi nga xam ne moom it man da ñàkk te moom la doon dunde ak yi nga xam ne c'est basique manu la ñàkk ci dundam moom mu def ko loolu bu ko ci génnee la des mu xool bu dee mat na ne sax mois boobu lay tàmbalee compte weeru julli bu dee matu ko mu tegagul mekk lu muy denc mu teg beneen weer wi wala yeneen semaines yi mu defaat la même chose xool am lu ci yokk mu mat mi nisaab weer woowu lay jàpp après dem pour weer wa ca te wa at may ñëw weer woowu bu ñëwaatee date d'anniversaire am foog naa lool simple na pour dë professions yooyu moo xam salarié la walla profession libérale la moo xam waa joo xam ne chauffeur d'Uber la wala yu mel noonu ab indépendant léegi bu loolu tegoo nee ginnaaw bi ñu gisee ci gàttal euh, salaire yi ni ñuy génne zakat bi mooy bàyyil xel nag que ne zakat zakat génne zakat du par mois du shahriyan ay impôt à la source ñu la koy tibb tous les jours zakat bu loolu zakat xawalaanul xawli ci wàllu alal yi te sew sa salaire ci wàllu alal la par at la te nag at mi ñépp bokkalewuñ ko parce que man at mi nga xam ne ci laay matale nisaab weer bi may matale nisaab bokk mën naa bañ a bokk ak ci at weer wi nga xam ne demba moom ci lay matale nisaab waaye weer wi dembay matale nisaab man naa bu bokk bañ bokk ak at mi nga xam ne moom la astu wala weer wi nga xam ne moom la astu wala euh, euh, ñoom birima wala ñoom ñoom ñoom sooda di matale si nisaab ku nekk ak nisaabu boppam waaw xam nga impôt yi moom benn ñoom ñooy ñooy ñëwandoo moom rëjëjëjëjëx tuur tël ñépp ku ku war a yenu yenu waaw yat wi dalandoo ñépp comme que gars yi ay yat lañ ko gisee alors que charia nag affaire bi du loolu xanaa ci côté ñi nga xam ne mooy mawaashi yi voilà saa bi waaw kay sa'i bi moom bu boobaa il faut mu am yoo xam ne da koy ay yu muy dem di collecter zakat yi te même kii sax ñi nga xam ne ay nit nañ nii bu doon réewum jullit la xud min amwalihim sadaqatan la yonent la suñu boroom wax jëlal mooy gouvernement bi ñoo ko waroon a taxawu waaye ñun suñu réewu léegi gis nga ni mu demee ah fexe nañ ba gi nga xam ne allahu akbar moo tax c'est un mal nécessaire loolu kuffaar a koy wax ak koo xamante ne nii xalaatam da xalaatam dafa gàtt ndax colonisation mais li muy yàq ci réewu jullit ñi dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayo sax dafa jéggi dayo jéggi dayo boo xamante ne nii feebar yi ñu dal ñépp presque man nga ko faa delloo rek waaye nag delloo ko fa ngir ñun dégager suñu responsabilité mel ni ay bambins non ñun on est des responsables waaw on est des responsables on est les premiers responsables mooy sis par colonisation système la tubaab yi ba mu fëj ba mu jógee suñu réew yi yàgg na te temps tubaab yi lañ doon am sax ay qadi religieux ñoo xam ne dañuy ay juge religieux loolu amatuñ ko ak ñi nga xam ne ñooy tubaab yi ñuul yi ñu formé ñu taxawu lañ fa ñu wutu leen fa ñoo ñoo yées ñoo yées tubaab bu weex bi fa newoon taa gouverneur gouverneur moo tane woon fopp ci jullit ñi ko temps yi nga xam ne benn nit ku weex newu fa ñu ni neen la waaye ñoo la gën a daw sharia ñoo la gën a bañ sharia mais nag bu ñu ko waxee noonu mais kenn du ko fi appelé teg lépp ci laïcité séparation entre l'église et l'État fi caaxaan yooyu mooy ni mu yàq mais sinon état jullit bi moo ko waroon di taxaw mais nag comme que loolu ku nekk yaa koy taxawul sa bopp yaa ko war a xamal sa bopp te kenn du am lay ci ne xaw ma woon fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi xam bu dee xamu ngeen léegi nag nañ leen ñëw kon ci participation ñoomin intéressement ñoomin bonus ak gaa yoo yële mais man nu may def ak ñoom ñu ne la participation du wax nañ la sànq ni ko waa service public hein bu France daal di daal di waxe mbir la moo xam ne dañ koo teg kon ngir distribuer partie benn partie ci bénéfice entreprise yi entreprise bi distribuer ko salarié yi waaw du ci entreprise yépp la nekkee obligatoire loolu am salarié bi mooy waa ji ku ki fay ku fay liggéeyee ñooñu salarié bu nekk prime boobu mën na ko laaj te prime boobu day dépendre nag ci règle in ay conditions ay règlement yoo xam ne moom lañ teg yoo xam ne yu jëm ci wàllu participation au sein de l'entreprise salarié bi mën na koo demander ñu jox ko ko daar daar mooy ñu gaaw koo jox walla bu ko deful ba benn délai. dañ koy bloquer fenn pendant cinq ans waaw léegi nag laaj bi yëpp mooy waa man lan mooy àttey participation wala da nga maanaam jànguñu ko woon ca daara ja rek ay wakon avancement ah, dañ naan la non non non sharia fan sharia la ne lool la déedéet dañ naan la lii nii alal yi li ngay njëkk xool mooy alal yi tam moo ko moom mooy leer na ne waaw ku ko moom salarié bi mooy ne moom moo ko moom kon alalu boobu yow Mamadou Dia ñu doon wax salarié la am na fa prime boo xam ne ci participation la bokk kooku moo ko moom léegi nag bu dee ne dafa am alal ju muy génn zakat moo xam comme ci salaire yi ñu waxoon ba mu leen di kii par mois di leen kii di leen am na fu mate mi sax mu commencé compter ba mu mat buy génne sakaat foofu nu muy def ak bi dañ naan bu dee ne participation bi moom moo ko moom man na koo laaj jamono délai yi nga xam ne moom lañ fixé mu laaj ko ñu jox ko ko ñu jox ko ko bu boobaa bu ko jëlee. participation boobu prime boobu da koy plus da koy sone ak li nga xam ne moom la waroon a génne zakat da koy plus li nga koy jox loolu lépp lay totaliser ngir génne ci zakat ndax lan ndax alal jee ci alal ji pa prime bi ci alal ji la jóge waaw mooy bénéfice u entreprise bi fan la jóge lu dul ci effet u bi mais bu newuloon salarié manu la prétendre di am benn bonus wala di am benn prime wala di am benn participation ci sa entreprise bi mooy la jur alal jooju fan la jóge ci la fait que moom salarié la te ba mu nee salarié am na salaire bu leer prime bi nag da yokk léegi comme que jël na ko mooy da koy booleeg yële alal jële daal di leen zakat taxawlu bi ñuy bàyyi xel mooy anniversaire u alal jiw njëkk jam yoroon la basé woon bu dee ci salaire am yi ci loolu noonu loolu mooy nekk date d'anniversaire alal jii nii ci boobu lay topp moom kenn du ne participation boobu dañ koy utal date d'anniversaire boppam déedéet leer na parce que kii kan lay nirool kii dafa niroog waa ji nga xam ne le créancier ki nga xam ne dafa leble xaalis lebal ko koo xam ne leer na ko ne waa ji da koy fay waaw ghalabatu dhanni kal muhaqqaq loolu mooy li ëpp ci njortam te kooku ñépp xame nañ ko faykatu bor la ñu ne ghalabatu dhanni kal muhaqqaq waaw lii le ëpp ci njortam mook li nekk yem rek mooy waa ji yàgg naa fay moom nit la koo xam ne vraiment il paye il moom day rembourser ñu ne waaw kon kooku garaawul waaw loolu benn affaire kon noonu lay demee mooy kooku la ñoxoon rek mooy ne kooku bu amee lu muy génne zakat loolu mu leble mu leer na ne jot da koy plus ak lan da koy plus ak li nga xam ne mooy zakat bi muy génne ci date d'anniversaire u alal ja mu yoroon mais pas bi mu leble boole ko ci daal bi le boole génne zakat kon in kii wa participation léegi intéressement li ñu naan intéressement ba léegi waa service public nee nañu waaw l'intéressement nee nañ ab dispositif la boo xam ne nag d'épargne salariale boo xam ne épargne la mooy lu may denc boo xam ne ci liggéeykat yi ñi nekk ci entreprise yi di am entre entreprise bu nee nag mën na koo mettre en place defalal ko boppam mooy teg li nga xam ne mooy dispositifu intéressement léegi nag salarié bu nekk day mën a jot prime boo xam ne montant wam mooy li muy tollu ak ci yan condition la li lañ ko koy verser dañ ko bind mu leer nañ ci accordu intéressement ba nga xam ne moom signé woon na ko ba mu nee ba ca ba ko entreprise bi di mettre en place wala ba mu intégrer entreprise bi waaw mu ne les sommes sont immédiatement disponibles xaalis ba muy am foofu nag ci fii nii prime boobu moom daar daar léegi day disponible mooy bu ko soxlaa man koo am mu ne waaye mais salarié peut choisir de les placer sur un plan d'épargne salariale ou un compte épargne temps waaye mu ne salarié bi mën naa choisir nag ne moom li mu dàq ko moom daal euh, finalement daal alal ji mënoon prime bi mënoon na ko jël léegi mais du ko jëlagul léegi parce que da koo bëgg a denc parce que àddina wóoraan yi on sait jamais soxla yi xamuñ kañ lay fël ak kañ la mbir yi kii kon nag man dama koy placer dama koy def ci benn compte d'épargne waaye am na ñoo xam ne livret A mais dafa am benn affaire boo xam ne fii nag jar naa leeral bala ñu continuer mooy en tant que jullit boo amee beneen choix mettre fa sa alal yow day xaram ci yow ngay mettre sa alal foo xamante ni day doxal système riba parce que bu boobaa yaa ngi ci biir système bi di ko doxal manoo ne man je suis un innocent manuma ci dara non man nga ci dara bu dee am nga choix bu dee nag amoo choix que affaire bi ndax am na yoo xam ne sala euh, entreprise yoo xam ne mooy alal mooy dañuy am yoo xam ne dañuy bloqué dañ mooy ay euh, yo salariés yi moom mais dañ koy bloqué pendant un moment hein pendant un moment boo xam ne cas de force majeure mooy tax ñu dindi ko moo xam moo xam dëj nga am walla <laughs> waa ji day rawata day nakaxa sawaay daa war a mari ndax loolu daa am enjeu wala det yi topp ko wala mu nekk koo xamante ne nii rupture de contrat moom moom rupture moom gars yi day say dañ lay faxasal say mbir mooy euh, sinon bu dul lool dañ koy bloquer bu dee am nga choix wu bloquer ko euh, fan lañ koy def amoon droit di xool foo xam ne waa bourse bee ciy liggéey wala day day indi ay intérêt wala day doxal loolu moom laa lu noonu lañ la waxoon ci ñi nga xam ne dañuy toog comme Sénégal di di ubbi ay compte naa fa def al xaalis bu ko defee fii ak atam sàngam xaw ma lan mu jur loolu dafa xaram waaw alal jooju noonu daganu la amoo droit sax di ko utiliser danga koy génne débarrassé ci maalul xaram dinañ ci ñëw léegi léegi kon intéressement mii nga xam ne waa ji mën na koo jot léegi waaye mën na ne nañ ko bàyyil ci compte boo xam ne fa lañ koy teg léegi wax nañ la bu dee amul mooy kon bu dee ne moom moo choisir ñu bàyyi ko ci bi kon moo ko tey bu dee compte d'épargne la boo xam ne après système riba bi lay doxal kooku amu ci droit en tant que jullit parce que bu dee loo xam ne man nga koo récupérer léegi yow nga ne bon mais nañ ma ko dencal foo xam ne après bois bourse baa fay jaar ak yooyu di ci liggéey mu am ay ñu ne bon comme que loolu nag nañ la ko nañ la ci kii rémunérer wala boog neexal la ci ndax sa alal lañ doon liggéeyee loolu dafa xaraam jullit du ko mais nu ci man di doon mooy léegi alal jii nan lay def moo ak bu dee day génn zakat dañ naan alal ji da koy fusionner mook bi ñu jógee bokk da koy jël boole kook li nga xam ne mooy la matoon nisaab te mu waroon ko génne zakat te loolu noonu date d'anniversaire loolu lay prendre en compte mais pas date d'anniversaire bii waaw parce que alal yi benn la ñoom ñoo bokk moo lii yépp ñuy gis mooy yan lii mooy cas numéro mooy cas numéro un mooy alal ji ma yor alal ji ci yokku ci ci alal jooj la jóge mooy la mooy sama statut salarié yi ak liggéey bi nga xam ne dañ ne mooy dañu teg ne ab objectif ah comme bu ñuy gis bonus salarial yi loolu moo ñuy yóbbu ci bonus salarial bonus salarial ah bonus salarial mën na nekk bonus boo xam ne par d'équipe la bonus d'équipe wala bonus individuel entreprise bi da ne comme entreprise boo xam ne dañuy jaay ay services wala dañuy jaay moo xam même euh, banques yeeg caaxaankat yooyu da ngay gis ñuy def yooyu waaw te atteindre benn objectif ne buñ atteindre objectif sàngam ku ko jëkk a atteindre dinañ la jox lii ku ku yéen ay commerçant ngeen voilà objectif bi mooy lii il faut faire tout le printemps bii ñu nekk. le printemps Osman bii ñu ne wala Adidas walla yii nii dañoo bëgg objectif bi mooy samedi tey ñu atteindre objectif tel groupe bu ko ci njëkk wala rayon bu ko ci njëkk euh, atteindre moom dina am prime sàngam waaw bonus yooyu hein nga xam ne ñoom dañoo accomplir li nga xamante ni mooy hein ab objectif bu ñu teg léegi loolu nu muy demee dañ naan mook fi ñu jógee yem ah te léeg-léeg montant wu bonus yooyu man na pour le SMIC fii ci France fuuf le SMIC de ay côté xaw ma mille huit cent mais loolu mooy lépp mais après waajee mille deux cent lay mujj am mu euh, bonus bi man na dépasser man na ko doubler sax man na nekk ay deux mille et léegi kooku bu dee bonusam boobu da cee jot ah. nu muy def dañ naan ko bu dee fekkoon na alal joo xamante ni ni ju mu waroon a génne zakat da koy boole bonus bi bu dee nag amu ko woon bonus bi la am bonus bi imaginer mu mat 2000 euros te exemple bi ñu waxoon sànq ba léegi mooy 1000 euros mooy sëy bi bu boobaa kon mooy leer nañ kon waa ji dépassé na li nga xamante ni mooy mbir mi mooy li nga xam ne mooy. dépassé na li nga xamante ne nii mooy sëy bi bu boobaa dañ naan ko dañ naan ko yow da ngay commencer compter dañ naan ko yow dépassé nga sëy bi wala mag nga ci sëy bi commencer compter tey alal jooju bu ko fi at mi fekkee da nga koy génneel zakat sinon bu doon am nga leneen loo xam ne comme ci sa salaire ya loo naroon a génne la nga ca doon dajal looy génne zakat kooku la ñuy fusionner ak kii ak bonus bi te ani date d'anniversaire lam fi fekk loolu noonu mooy nekk li nga xamante ni mooy date d'anniversaire u bonus bi lii lépp cas numéro un la lii lépp cas numéro un la cas numéro deux moom fi mu doon nekk mooy man mu noon cas numéro deux simple na mooy alal yi bokkuñ mais cas numéro trois bi ñu gisoon te mu am ñaari wute yi entre Hanafiya yeeg waa jumhur mooy liñ la waxoon man bu ma amoon comme lu mel noonu ma am sama salaire boo xam ne wala sama alal joo xam ne maa ko yoroon ba at fekkat ko fi ma war a génne zakat un mois avant wala deux mois avant ma hérité cinq mille euros kenn du ma ne sa cinq mille euros yooyu boole ko ci déedéet cinq mille da nga koy utal lan datu boppam date d'anniversaire boppam loolu mooy waxu waa jumhur waaw danga koy utal datu d'anniversaire boppam kenn doo ko fusionné ak lële moo ku ma defaloon lan moo ki nga xam ne moo ma defal benn testament ñoo yépp waaw defal ma testament ha soy muy lu bari fekkoon man sama am alal ju ma yoroon sept mois jàll na ma ma maa mais ma matoon na nisaab bi mais sept mois jàll na lii ma jël du ma jël fusion na ko dama koy utal date d'anniversaire boppam ndax lan xatta yaxuula alayha al xawl ba ni nga xam ne ci la at mi di ñëwee lool man istafaada maalan ci xadiisu mawlana ibn umar radiyallahu anhu fala zakata alayhi xatta yaxuula alayhi al xawl inda voilà kon loolu la kon ci gàttal waa profession libérale waa gaayaango premier bonus yu noonu la <clears throat> lii kesal léegi nag boo comprendre yi dañ ciy dugal leneen mais bala ñoo jàll mooy nga ne ma mais attends balaa ngay jeexal mais ki nga xam ne nag moom amul woon choix wala boo xamul woon yi yépp bon moom prime yi dañ ko bloqué parce que moo ko choisiroon mais bon xamul woon ne man amoon na possibilité jël ko mais moom moo choisiroon ne nañ ko ko bloqué léegi bu ko récupérer fekk waa banque bi amila nañ ci sawaay mooy lëggéey nañ ci léegi day ami intérêt intérêt yooyu nu ñuy def naan ko loolu kay simple la waxoon nañ la ko fan yee intérêt yi lay jël teg ko fële même bu dee am na ci lenn ci fuqaha yu naan waajoo xam ne dafa toje xaalis dafa sàcc xaalisu jàmbur kooku bu yoree alal ja ba ba mat nisaab at fekk ko fa moom daj dañ koy punir ne ko léegi génn ci zakat mais du deme noonu loolu dëgërul alal jooju daf koo lewul milki milk tàmm amu ci dafa ko moomul alal joo moomul nag manoo ñëw di ci def di ci def naan da ngay def loo xam ne yow euh, lu baax la laa yaqbalu llahu salaatan bi gayri tuhur wala sadaqatan min ghulul xadisu saydina abdallah ibnu umar radiallah anhu nekk ci saxiixu imaamu muslim ak sunanu al imaamu tirmidi radiallah anhuma muy premier xadisu imaamu tirmidi ci sunan bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne laa yaqbalu llahu salaatan bi geyri tuhur buur yàlla du nangu benn julli boo xam ne làpp àndu ci waaye wala sadaqatan min ghulul du caagante ne ah sarax boo xam ne zakat boo xam ne bi euh, œuvre de bienfaisance boo xam ne ci wuruj nga ko jële moo tax képp koo xam ne alal yi nga yor ay pér mooy daganu la alalu corruption la hein alalu foqar ci alalu nit ñi ci bil baatili lekk alalu nit ñi ci caaxaan alalu riba la PMU euro million intérêt yi nekk ci banque yi alal jooju yow boo amee alal joo war a zakat dañ naan la yow mooy salarié bi nii dañ naan ko gis nga intérêt yooyu tegu woon ci kii bi ngay jël teg leen fële il faut nga dissocier leen séparer leen ak li nga xam ne mooy sa alal ju lew ji muy sa salaire ak yooyu wala prime ba nga fa amoon ba mooy intérêt yi ci kii nga teg ko fële waaw léegi nag lii prime bi nga boole ko ca alal ja nga waroon a zakat kanta moom intérêt bi danga ciy débarrassé wu ci yéeney débarrassé wu da nga koy joxe ci yéeney débarrassé wu ci alal ju salte l'argent sale l'argent illicite bés bés bés boo ko fi joxee am ci yéene ne man damay joxe bon am ci yéene def lu baax yow da ngay mbàkkaar parce que laa yaqbalu llahu ah inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey te du nangu lu teey te wax nañ la sànq xadiisu mawlana ibnu umar bi ci saxiix imaamu muslim ak saxiixu imaamu ak sunan al imaam at-Tirmidhi wala sadaqatan buur yàlla du nangu benn sarax boo xam ne benn zakat boo xam ne ci xulul ci wuruj yow da ngaa nax nit ñi lekk ay ay pot de vin alalu pot de vin corruption hein yooyu nga ko jële dara dagano ci nga naan ci saraxe loolu doo ko def kon salarié bi loolu da koy jël génne ko waaw joxe ko ci intention wu damay débarrasser wu ci gi alal ju baaxul comme la Mawlaana nu Mas'ud waxoon ba pare di ñaan yàlla nag mu jéggal ma ba ma yoree alal ju mel noonu voilà bu dee ne yow àqu nit la danga ko koy delloo mooy procédure bañ la waxoon danga ko koy delloo bu dee ne moom newatu fi nga xool ay ñi ko donn est-ce que am na ñi ko donn ñuy dund boo ko amee nga daal di leen koy jox waaw nga daal di leen koy jox bu dee nag amoo ko ci boobu ngay am yéene débarrassé ah, ci alal joo xam ne yow daganul woon nga yor ko yée yéeneel ko waaja waaja ko moomoon moom yàlla na àgg ca moom mais paanam voilà kon ci kaw noonu kon euh, mu des euh, l'impôt yi moom l'impôt yi loolu dinañ ko wax bii di ñëw kon tiroir bii di ñëw mooy maa ngi waa ngi am leen est-ce que liñ may teq ci la da man naa man naa ci man naa ci kii rek wa mais naa ci naa ci naa ci naa ci kii zakat rek way xaaral ma ci zakat loolu way war na ma a ne innamal a'maalu binniyat dañ naan la loolu bii di ñëw insha allah nañ ci tontu mais pour ne l'instant tiroir numéro un di al-dhahab wal fidda or ak xaalis ak suñu monnaie bii di ñëw lañ koy pare mooy lan moo ñuy dese mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu takkaayu jigéen yi alxuli mooy takkaayu jigéen yi ak ak or bu xaram comme góor goo xam ne waa joo xam ne seenu oram la dóor ci baat bi di yëy si ngomam yoru kurusam te naan gaa yi ci surface bi ngeen ne man maa nekk ñun ñoo nekk ci baatin bi xam nga kooku caaxaankat la kooku c'est un vrai caaxaankat même bu dee dañ ne mooy sëriñ bi ab caaxaankat la léegi kooku oram boobu moom zakat da cee waram déet ak zakat waa yi nga xam ne moom bëñu or la yor wala bakkanu or ne la waaw yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci bakkanu or yeeg bëñu or yi mooy léegi looloo ñu dese looloo ñu dese te loolu la ñuy gis insha ci jataay bii di ñëw mooy kon mooy suñu dernier jataay ci wàllu suñu premier tiroir ci façon alal yi nga xam ne moom la ñuy génn zakat insha allah muy am naqday ni di or ak xaalis ak suñu monnaie yi léegi kon takkaay jigéen ñi lañuy gis ak masala bii di masalaam impôt est-ce que mën naa taxaw place li nga xam ne mooy zakat insha allahu taala kon lii yépp lañuy gis ci jotaay bii di ñëw buñ ci paree ñu dugg ci wàllu xubub yi zuru' ak athimaar yi jëm ci wàllu mbay meek yi nga fay amee euh, meññeef yeeg yooyu ak tamit yan façon foofu la ñuy est-ce que ñoomin orange ñoomin pataas ñoomin xaal ñoomin euh, yooyu est-ce que bokk nañ ci yi nga xam ne dañu liggéey na zakat inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala